nit mën na ne mais n'est-ce pas parce que xadiis euh, bi ne law ah law an istaqbaltu min amri mastadbart ay way aka ne bu ma bu ma bu ma jublu woon ci sama mbir de li ma wan li ma wan gannaaw waaw mooy li ma wan gannaaw bu doon ne mën naa ko rattraper ba mu nekkat tey ma war koo defaat konoonte kon dinaa def lu wuteeg li ma defoon nga ne mais man xadis bii ak beneen xadis daf ma indi lënt lënt nan lañ koy boolee ñu ne la ban xadis nga ne parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax xadis boobu tuddoon nga ko fi yàgg nga fi tudd mais tudd nga ko fi yàggul je ne plus à quelle occasion xamatuma lu taxoon nga ko doon wax waaye xama tuddoon nga ko ba ngay wax nag maa ngi jàpp parce que bon euh, sans flagornerie aucune quoi ma fi di wane sama bopp waaw mais li ngay wax yépp maa ngi lay déglu maa ngi jàpp waaw dëgg la nag léeg-léeg nga laaj question du ko xam ma fàtte ko waaye bii am na daal loo wax kanta lan lan loo taxoon nga wax xadis boobu en tout waxoon nga ko fi. ma waaw léegi mooy ban xadis. nga nag noon imaamu muslim rahmatullah alayhi dafa solo mu ne <coughs> yonent mi aleyhi salaatu salaam dane al mooy mi naan al mu'minu al qawi xayrun xayrun min al mu'min al da'if wala al muslimu al qawi al mu'minu al qawi xayrun min al mu'min al da'if wa fi kullin xayr ihris ihris ala ma yanfa'uk wa tawakkal ala allah wa la ta'jaz wa in faatatka shay'un fala taqul law fa'altu kadha lama kaana kadha wa kadha ainsi de suite fa inna law taftahu amala ash-shaytaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne aji ngëm ji nga xam ne dafa am doole aji ngëm ji nga xam ne du doole physique kese waaye doole ku quwaay imaan surtout waaw su gëm yàlla nga xam ne même amaamal jibaal du sede waaw bu ñu ko yeneen luñ ko mën a yen ngir mu ba mu bañ waaw luuyu gaa yi mooy ne amul dara lu ko mën a rëng-rëngi na malaaxida yeeg munaafiquunal kibaar zanadiqa yi wax lu ne def lu ne luy ware ne en fait xadiis sàngam wala alquran li muy wax fii ah euh, lii àddina dem na ba wan ne mbir mi wuute naa ak loolu xam nga am na munaafiqun kibaar yoo xam ne ci loolu lañ dëkk ak seen mbokk yu minal kafaratil marada ci kuffaar yi ñoo xam ne ñoom léegi noonu la ñuy def wala ñu naan xam nga ne xadiis sàngam ñu ne la mu ngi ci Sahih Imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi ngeen di yéen wér na xool leen rek lii lii alors que kullu hada li ñuy wax yépp ay nar la ci lañuy mbaale nag ñi nga xam ne seen ngëm yàlla dese naa dëgër bañ indi leen ay dut ndax fi ñuy tàmbalee mooy alxuraan sun la ñuy commencer ngir nga wat xam ne ne sunna dëgëru waaw léegi boo jàppee ne sunna dëgëru ndax ñi ko indi dëgëruñu te tamit li ñuy wax dafa dafa contradictoire ak la réalité fu ñu fu ñu tegu mooy alquran ndax alquran bi ñu yor ñi indi sunna ñoo ñu ko indi ñoo ko toxale ñi toxal sunna ci yonent bi alayhi salaam ñoo toxal alquran ci yonent bi sallallahu alayhi kon kay bu dee même personne yi lañ baatr fi lañ lañ abattre ñu daanu te ñoo indi woon la ca des la gën a kawe <coughs> c'est logique nit kee ñëw rek ba abattre ne fii itam abattre nañ leen mu jeex. mooy yooyu lañuy dund muy lenn ci muy malaaxida yeeg bu sa ngëm nag dañ lay baaje waaw moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam doon wax aleykum bi sunnati wa sunnati alxulafaa alraashidiin al mahdiyiin addu aleyha bin nawaajiz ci xadiisu al Irbaad ibn Saariya radiyallahu ta'ala anhu te gisoon nañ ko yaataloon nañ ko te bopp moo taxoon yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax ne aleykum bi sunnati maa ngi leen di dénk sama sunna wa sunnati alxulafaa alraashidiin almahdiyiin sunnaay sama xulafaa ñi nga xam ne ñoo ma fiy wutu <coughs> waaw ñi nga xam ne buur yàlla dañoo jub buur yàllaa leen jubal ba pare ñuy gi ñu gide leen jubal leen seydna abu bakr wa umar wa uthmaana wa ali radiyallahu taala anil jamii mu ne gis nga sunna soosu addu alayha bin nawaajis nangeen ko ŋànk ak seen bañi biir yëg biir a biir a biir foofu ngeen koy dugal nga xam ne bala cee kenn am accès rek il faut mu jaar barrage barrière tuñ yi bëñ yi ci kanam bëñ yi ci tegu ba ca derrière te loolu mooy àgg fa du yomb ak xat xataayu génnañ bala nga gis nga misaal mi yonent sa sam joxe bala ngaa loqar ca la ca biir mu ne foofu ngeen koy ŋànk waaw ndax ku am lu coup lu précieux danga koy danga koy da koy garder bu baax waaw suñu réew yi suñu réew yu ñàkk yi gis nga ko ci commencé am dara yóbbu Suisse waaw bu ma nee suñu réew du Afrique rek de suñu avoiru pays musulman yi ñu ngi ci fii fii bunuuki Suissera wa fii bunuuki Ingilterra wa fii bunuuki New York wa Amrika ku ci am fortune bu xaw kii nga placé ko waaw Suisse Genève foofu Genève c'est Suisse euh, euh, euh, Washington fële ca Paris muy neex muy Munich yooyu yépp ñu ñëw placé fa seeni affaire parce dafa précieux te loolu du dara lu alalu jàmbur lu lu dul bokk alalu àddina parce jàpp nañ ne ci kaw suuf foofu mooy fi gën a wóor fuñ mën a denc xaalis waaw mooy li ñu naan mooy seen prunelle de leurs yeux wal iyaadu billah laa ilaha illa laa ilaha illa wal iyaadu billah mooy gis nga ñoom niñ koy def alors que ku yor diine yow sa diine doo ko sàmm sa diine noo koy sàmme mooy dangay dem ci sanctuaire sanctuaire u alquran sanctuaire u sunna moom moo lay garantilal moo lay préserver say say jëf yu baax sa diine bala nga koo ñàkk ndax lii tax nga ñàkk ko bari na li lay baaje boo boo boo sa du diine ah li lay bàyyee ka pare mooy li yonent ma saab-saab waxoon ne jamono na ñëw ah jaamu fi yàlla gëm yàlla dëgg-dëgg mu ngi mel ni ku ngëpp xal xam nga boo boo jëlee <clears throat> braise ay braise lañ koy wax ah charbon bu ñu tàngal lakk ko bam xonq cur nga ñëw téye ko sans sans sans sans protection nga téye ko sa loxo sa biir loxo nga nga nga pressé ko pressé ko bu baax sa loxo bi téye dina la lakk lakk ba lakk sa der bi boo bàyyiwut kan moo am sax mu ñu téye loolu jaar ci sa diine noonu lay mel mooy dinañ la baaje fu ne comme nañ ko gisoon ba ñuy gis xadiis boobu yow nag bu la fekkee lenn mooy li ñu wax sànq alquran ak sunnaa la mën a sufi mooy nga dellu ci sa boroom afaman yujibul mutarra idha daa wa yakshifu suu allah mooy allah ci buur yàlla képp nga mën a dellu nit ñi fekk na fa ngir nga mën a mucc bu dul lool rek gaay dees na la dinañ la waddal waaw <coughs> walawla an sabbatnaak laqad kunta tarkanu ilayhim shay'an qalila waaw yonent bi sallallahu alayhi la suñu boroom di wax lool kon ñi ci des ana ana ñoom ñoom ñoom ñoom kon waxi waxi noppi walawlaa an sabbatnaak suñu boroom ne ko bu dul woon dañ laa dëgëral saxal la téel la suñu bopp wallahi bu dul woon lool konoonte kon doon nga jéng ci ñoom lu néew lu néew waaw te lu néew loolu nag mooy alak képp ku jéng ci ci ci kuffaar yi waaw waylun liman ilan nasaara maalu wala waylun liman ilan nasaara maalaa li kay yanaala miknatan aw maala j'espère que mu ngi xool <laughs> aaxiru zaman sëñ bu mag bi radiyallahu anhu lool lool wax waylun xurumbugal waylun toskare li man ñeel na képp koo xam ne ilan nasaaraam mooy ci ñi nga xam ne gëmuñu yàlla ay chrétien lañ di bokkaale borom bi subhaanahu wa taala ñooñu nag nga boole athée yeeg ñépp ci lañ ñi gëmul yàlla mooy yow nga toppaleen uniquement pour des intérêts yoo xamante ni nii yow intérêts yi àddina la yoo xam ne day day yàq sa diine waaw day yàq sa diine yow nga topp leen ngir am leen na moo xam ab ab liggéey wala ab ab place booy am fa ñoom wala am wàccuwaay wala alal tax nga bi sa dund sa sa sa diine waaw tax nga marchander sa diine yow nga mën a toog boo xëyee doo julli de fajar a xawma kañ dara yàlla doo ko ciy julli am benn kazab bu la ne wala kenn jaahil boo xam ne moom day jàpp ne boroom xam-xam la moom la foog boppam parce que ignorant bi gina a yées mooy ignorant bi nga xam ne moom xamul ne ignorant la mu jàpp ne xam na naan la bàyyil ba wàcc rek nga julli yépp kooku bu marchandewul diineem nan la def waaw ah man man man man baa nuuram te képp koo xam ne yaa fekk ku ku saam marchandisum waaw mais nag marchandisum lëndëm mi niñ ko saame moo rafet waaw gis nga ni gaa yi def kado yi or ne ko bam taaru ñu def ci yu rafet yuy leret wallahi iblis noonu la def affaire yi wa zayyana lahum shaytaanu a'malahum daf leen koo paketeel noonu mu rafet muy zahratul xayaati dunya tóor tóori taar taaru àddina bu jege gi nekk ku yor loolu mais mooy ci kaw rafet rek mais ci biir bu doon soxna la yére yim sol ak gaz bi mu def ci kanamu yére mariage bi gisuñ xar kanam bi moo tax nga foog ne dafa rafet mooy mais boo dindee loolu fekk fa màggatam tongorong moo xam ne amatul sax ay bëñ féppam ràpp na loolu mooy ad-dunya ad nga fekk nag koo xam ne noonu lañ ko paketee mais lii mooy xaqiiqam mooy gis nga idée yiñ la fiy wax yépp la démocratie la liberté d'expression la liberté de s'habiller comme on gis nga yooyu noonu ci biti nii boo sax xel gàttee te mu nga ne waa yow lii dafa rafet lii ñépp ci c'est pour c'est fait pour l'humanité mais gis nga boo boo boo ko wuññee ba dindi ko ab sër lañ ci teg mooy niñ la koy présenter day rafet waaye bala ngaa xam ne mbir mi du dëgg te moo ñaaw mooy ña la koy jàngal mbir mi bañ a dëppook seeni intérêt bu boobaa ñu gësam la fële sànni la te ñoo la doon gëmloo démb ne la c'est la démocratie mooy le modèle ultime waaw kam min ru'asa fil alam ñoo xam ne gaa yi tubaab yi war nañ leen ci yooyu waaw ñoo leen doon gëmloo yenn yi bañ dugg ci waaye ba mu naree yàq seeni intérêt nag ñu coup d'état leen wala ñu jëli leen fa taqal leen yoo xamante ne nii existé wul lu dul ci seenum xel waaye nag loolu mooy ñi nga xam ne dañuy bokk di ànd te yàlla taxul al waaw li suñu boroom wax ne yawma izin gi yawmal qiyaam ñoom ñenn ñi ci ñenn ñi ci lenn li ay ay noon la ñuy doon ba mu des ñi ragal yàlla illal taxul alaxillaahu yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqun nga fekk ko yoon marchandise yu tilim yooyu te salte ah nga jël sa leer waaw laqad ja'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin dikkal na leen bàyyeekoo fa yàlla nuur mu yonent bi sallallahu alayhi wa mi nga xam ne mooy leer wa kitaabul mubiin ak téere ndax boof nuur bi mën da nekk téere mooy yonent bi sallallahu alayhi wa ndax manu la ne nuur laqad jaakum minallahi nuurun muy téere bi wa kitaabun ak téere nuur di tekki téere fii déedéet laqad jaakum dëgg-dëgg dikkal na leen minallahi bàyyeekoo fa seen borom di borom bi subhaanahu wa ta'ala nuurun muy yonent bi sallallahu mooy nuur huwa nuuru mooy leer gi gi nga xam ne ku bëgg a jub fokk nga jaar fa mu nga niitlu ci waaw mooy làmp yàlla bi nga xam ne moom la taal moom la fi teg ku bëgg a jaar fu leer fokk nga topp ciy tàngam ku ko fi bàyyi nag xamal jëmal foo xam anta fi dalalin mubin yaa sànku te riir gu leer nañ bu kenn amul dut bu kenn du werante nga fekk ko sa leer googu nooy amee leeru alquran leeru sunna leeru tawxiid nga ñëw jaayi kook ay yu salte yi nga xamante ne nii maximum liñ lay garantir mooy soit au pouvoir ñu mettre la au pouvoir pour durer boo xam ne xamoo ko ndax bés bu seen intérêt commencé kii ñu ñu bàyyi la nga wadd waaw man baa nuuram bit dujaa fa sa yandamu ñu ko def ñépp wallahi qad nadimu ñi ko def ñépp nadimu gaa yi nga xam ne xoolal rek même ci monde musulman bi kese njiit yi ñu fa amoon nga xam ne ni ñu neexoo woon ak tubaab yi rek kuffaaru kuffaaru tubaab yi hein ñuy balballu vraiment mel ni gaa ay buur ay buur gaa yi mel ni population bi seeni sujet lañu bés bañ gaa yi gisatul seen intérêt ci moom nan lañ def dañ leen a waddal ñenn ñi ñii ci ay pax lañ leen rey lañ leen lañ mujj di làqatu ñu génn leen rey leen nekk ci égu ñu rey leen waaw ñii nekk feneen seeni biir palais ñu fekk leen fa coup d'état te pourtant ñoo leen doon gëmloo ne mbir mi c'est la c'est la c'est lan le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple waxi caaxaan yooyu gis nga ci biti nii nga naan moo lii de rafet na alors que maa aqbah amul lu ko gën a yées amul lu ko gën ñaaw waaw frein bu rëy la bu tax monde musulman bi du dem fenn waaw ndax buur yàlla ku mel noonu du la dimbali waaw alladina ñu muy dimbali xam ne in makkannaahum fil ardi aqaamu allah allah ñi nga xam ne bu ma leen jàppandalee ci kaw suuf seen première souci li ñuy njëkk taxawal ah, mooy as-salaa julli loolu mooy njëkk a nekk priorité nationale priorité nationale ana naka ku foo nekk ci entreprise yi euh, euh, euh, magasin yi marché yi port yi ambassade yi fépp ana nan lañuy def ba bu julli jotee ku nekk mën a jullil borom bi subhaanahu wa xam nga lool boo ko am gars yi ne vraiment ça il est moyen âge voilà grawul que je reste moyen âge mais waaw mais <coughs> fekk defuñu ko duñu am tus te buur yàlla duñu dimbali waaw kon nag kufaar yi boo dëgërul ci sa ngëm noonu lañ lay def waaw dañ lay baaje <coughs> yonent bi aleyhi salaatu salaam moo tax ba mu ëpp doole al mu'minul qawi mooy qawiyun fi imaanihi qawiyun fi tawhidihi qawiyun fi thiqatihi bi rabbihi wa bi rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam da ngay dëgër ci gëm gi ngay wéetal sa borom ak gi nga ko gëm gëm gi nga gëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais kóolute kam gi nga am ci borom bi subhaanahu wa taala kóolute gi nga am ci yàlla subhaanahu ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam al mu'minul qawi waaw kooku xayrun moo gën force waaw xam nga jullit mooy loolu mooy ëpp doole mooy euh, euh, euh, force spirituelle force spirituelle mais tamit force nii rek nga xam ne bu ñu soxlaa bu lislaam soxlaa loo xam ne kàttan na koy def comme jihad wala loo xam ne ab liggéey la boo xam ne dañ ko war a taxaw dañ ko war a def parce que chantier l'islam yi ñoo taxaw loolu ñi nga xam ne ñoo pare ci jullit ñi man koo def ñooñu ñëw gën ñi nga xam ne ñoom mënuñu ko waaw al mu'minul qawi al mu'minul qawi aji gëm ji nga xam ne dafa dëgër foor ci ngëm yàllaam xayrun moo gën min al mu'min ad ci ki nga xam ne gëm na waaye dafa faible waaw moo tax ngëm yàlla li yonent ma lay saabsaab non wa zalika ad'aful iman mooy dafa loolu mooy li gën a néew mooy lii xew dindiwoo ko sa loxo waxoo ci mettiwu la sa xol lii mooy li gën a faible parce que ki dindi lu yàqu ak loxoom kooku da koy dindi ba gaa yi kenn keneen du du du toucher keneen waa jiy wax waxam bu dee am na effet c'est bien mais mën naa wax te du am effet. mais comme que moom loolu la moo ko war ndax loolu la man moom loolu lay def alors que xam nga ne kooku moo ëpp kiy dindeeg loxoom moo ëpp doole que kiy dindeeg kiy wax kese mais ki nga xam ne moom manu wax waaye nag mbir mi man xam na ne daal baaxul mu metti ko loolu nag mooy le minimum bu dee ne manoo lool mooy vraiment yow seetaatal sa sa identité ci ci bokk ci jullit ñi na nga seetaat sa bopp bu baax kon min al mu'min ad ngëm yàlla bi nga xam ne dafa foor am kàttan ci côté boobu moo gën ki nga xam ne al mu'minu da'if ki nga xam ne dafa feeb ah waaye yonent bi alayhi salaatu salaam nee na wa fii kullin xayr allah allah wa fii kullin xayr ku nekk ci ñaar ñii ki nga xam ne moom ah ngëm yàlla moom dafa faible dëgg la yii yépp dina ko xëcc wala yu bari ci yiñ fi wax nii da koy xëcc mais nag taxu koo doon yéeféer be taxu koo doon yéeféer mais vraiment marchandé la ndax tey bu ñu waxalee dëgg rek suñu réew yi presque ñun ñépp a suñu diine waxuma individuellement de mais dans l'ensemble mooy jënd nañu sharia bi yàlla bi ak lan ak laa lay si waaw mooy dans l'ensemble laay wax mais est-ce que dafa tax ñu ne gaa yi dootu ñuy jullit déedéet Sénégal réewum jullit la mu euh, euh, Tunisie réewum jullit la manuñu ne gaa yi ay yéefar lañ déedéet ay déedéet yonent bi aleyhi salaatu salaam nag loolu mooy dans dans le global ñi nga xam ne ñoom ñoo garder que malgré yi yépp ñun dara. li ñu yàlla àtteloo la ñuy ne ñooñu vraiment nag ñoo féete kaw ñeneen ñi nag bu ñu waxalee dëgg rek nag <laughs> waaw mais ñëleeg ñi ñit yonent ma lay saa saam na wa fii kullin xayr loolu mooy dans la globalité mais individuellement comme yi ñu doon cinq tamit wa fii kullin xayr ku nekk yiw a ngi ci ndax jullit manu la aji yàlla manu nekk koo xam ne moom sifru sifru zéro ci ci ci yiw day nekk ci moom déedéet il faut ak yiw nekk na ci moom waaw te ngëm yàlla boobu bu ko deewaalee loolu rek mën na koo sauver waaw ndax laa ilaha kalimatu laa ilaha illa allah comme ci xadiisu bitaaqa bi amul dara loo xam ne luñ koy tegaloo balance loolu moo koy noot mboyot si xadiisu mboyot si kon yonent ma lay saab saab mu ne almu'min alqawi xayrun min almu'min ad-da'if fi kullin xayr ihris ma yanfa'uk ñu ngi ñëw ci law sew sew bi ñu waxoon ihris na nga xër waaw ala ma yanfa'uk lépp loo xam ne en tant que jullit lay jariñ la bu ci gàttañ lu waaw mukk non bul ne noo man garaawul non man moom sawaay gis nga bon euh, examen bi man moom bu ma amee diis rek baax na déedéet déedéet ihris ala ma yanfa'uk concours bi bul ne man moom non man naa jàll rek déedéet fexeel génn major waaw génnal al awwal fexeel génn le premier en ihris ala ma yanfa'uk liggéey lu lay jariñ la ci ngay tedde ihris ala ma yanfa'uk na nga na nga xër te jàpp ko sàmm ko ci li nga xam ne moo lay jariñ ta nga ne ci waaw moo tax l'islam wootewul ci affaire bitaala ah, chômage ak ak tayeel ak toog ak xooleel tayeel alkaslaan non jamais alkasal jamais ihris ala ma bul foog ne nekk jullit a tax wala di toppatoo xam-xamu diine moo tax man daal sawaay eh, mathématiques yi daal banaa ko buur yàlla mayoon na ma ci buntu kii naa mais daal damay tardeel mukk nan la lay tardeele science profane ça n'existe pas en islam lu ñu naan science bi c'est profane ça loolu loolu ça n'existe pas yàlla ubbil na la subhaanahu wa ci wàllu mathématique foncé lo waaw ko nekkalum Thalès si tu rawal Thalès man ngaa raw Aristote waaw ñoomin Aristote ak gaa yooyu yépp man nga leen a raw bul tënk ci sa ci sa kii dara te teewulaa nekk koo xam ne faqih ngay doon nekk le médecin xoolal boo nekkee médecin ñaata jullit nga dimbali xoolal boo nee un formateur des ñaata jeunes jullit ak ñurul ñoom ngay dimbali xoolal boo nekkee cadre fenn ba man faa dimbali ñoo xam ne sa salaire nga man ci dimbali ñoo xam ne burul woon loolu boo teg yemoon ci SMIC gi doo ko man xoolal loolu lépp nga bëgg koo brader parce que rek yaakaar nga ne yéen ci diine loolu diine waxu la ko yonent sallallahu alayhi wasallam nee na ihris ala ma yanfa'un waaw xëral ci li lay jariñ bu fi nekk te waxoon nañ la keroog bi ñu tudd xadiis bi bu yonent sallallahu alayhi wasallam nee jaam bi suñu boroom dafa bëgg jaam bi buy def dara an yotti na mu defe ko ni mu gën a bu perfection amul sax nii nag a jege li nga xam ne mooy ni mu gën a rafete mu defe ko noonu mais man moom bu ma amee comme que affaire bi bu ma amee cinq jàll naa am cinq mukk bul am cinq te affaire yi ñuy laaj vingt pourquoi pas nga am vingt ñii am vingt dañ laa gën mais bu dee ne yow effort kese la laaj pourquoi doo def effort yi hein pourquoi doo def effort yi hein dox leen fii manaakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur <coughs> kon yaafus googu loolu l'islam de déedéet ihris ala ma yanfa'uk wa tawakkal ala Allah mais nag boo ci newee ci loo man di nekk moo xam ab liggéey ab ab njàng walla ab formation wala jàng métier loo ci xër xër xër bul dema dema dem ba naw sa bopp ne ah vraiment là quand même mon résultat mes résultats sont vraiment mérités quand même waaw ah fëgg sa dënn déedéet wa tawakkal ala loo man bi def ci effort nanga xam ne du effort yee lay may li ngay am de buur yàlla moo lay may li ngay am waaw owal moom mooy kiy joxe wa tawakkal mooy côté boobu mais beneen côté bi tamit loo man def ci effort wéerul ci yàlla rek man ngaa def effort yi kenn deful nga dem examen ñi deful xaaju effort boobu jàll yow jàlloo waaw foofu tamit wàkkeerlu ci yàlla dafay taxaw nga xam ne lii la dogal waaw hein kon wa tawakkal wala taajaz tabul yoqat mooy liñ doon wax sànk am ah oh, waaye yow man daal nga def effort yu ne ba ñëw ba bout du tunnel nga bàyyi lépp mun a rës nga des ci tunnel bi déedéet wala tenges bul yokkat bul bàyyeeku bul baisser les waaw te bu la dara dalee mu ne bu la wa in wa in asaabatka shay'un bu dara dalee wala wa in faatatka shay bu la dara rëccee wala dara dal la muy doxalu yàlla li doon wax mooy malgré effort yi nga def yëpp te yokkatoo ah bu mbir mi nag defee nga échoué malgré tout ça nga échoué wala nga def lu ne mais affaire yi daal mel ni bunt bi dañ koo tëj affaire bi doxul quoi mu ne bu boobaa bul ne law fa'altu kaza lama kaana kaza wa kaza bul wax mukk naan ay woy ah c'est raté il suffit de ma defoon lii rek ah konoon te kon doon naa moyen ah x bi laa fàtte foo te waram bi wala non j'ai raté mon avion par malgré l'effort yi ma def yépp il suffisait de peu ma génnoon cinq minutes avant rek amoon naa ko ma ne déet waaye qul loolu dama koo tëboon qadara allahu wa ma sha'a fa'al allah <laughs> waaye waxal qadarallah buur yàlla de dogal na wama shaa'ata ko soob lu ko neex dongu faal lay def ndax fa inna law ndax baatu law taftaxu amala sheytaan day ubbi buntub sheytaani ci yow parce que day yàq yow sa ngëm yàlla lay teg fële loolu laa doon wax ne wolof yi boo seetloo ni ñuy dundeek ni ñuy kiiwe ñoom ni ñuy concevoir affaire yi après doo xam yàlla ana yàlla ci seeni dund bu lu neex amee ñu ne seen effort bopp la xamoon naa ne mënu ñàkk a demee nii bu da bu ñu yàqulee ne diw ba ma génnee dajeeg moom laa xam ne duma baaxle wala am na ku ma catu am na ku ma wax dara feebar lii ma dal tëral ma ci jamono joo xam ne damaa waroon a participer ci dara ah lii de du neen lii de am na ku ma jógal xaaral ma seeti maaman yi bu lu neex amee. mooy loolu mooy ana yàlla ki ko ndax mooy ubbi na kooku moom boulevard la ubbil seytaane te ak a yomb wolof ak ñoo yomb loolu nag la yonent ma lay saab-saab doon doon aaya den mettre en garde léegi nga ne ma man nag xadiis bii nii nag xam nga law la wax mais fii nii dafa ne law staqbaltu min amri mastadbart ay wooy bu démb doon tey te pourtant waxoon na lool bu ñu wax lool nañ rex wax rek qadarallahu wa ma sha'a fa'al buur yàlla dogal na lu ko neex lay dogal waa loolu nan nga may booleel ñaari xadiis yi insha allahu taala ñu ne la loolu en fait niñ koy boolee wallahu a'lamu bis-sawaab wa ilayhi al-marji'u wal mooy ne jaam bi bu fekkee ne jaamu yàlla daf koo rëcc loo xam ne digganteem ak boroomam la lu ko rëcc loolu daf ciy wane ak ak rëccoom wan boroomam këne ah lii de bokkul ci li nga xam ne moom nga ñu waxoon newoon nag ñoo indi ci kaw suuf ngir nga daldi ñuy ngir nga daldi ñuy ah tester examiner ñu ayyuna amalu ahsanu amala ana kan ci ñun moo gën a amalan li nga xamante ne nii mooy jëf ah lii ma def de moom du ahsan am na lu ko gën te damaa waroon di tànd tout le temps ci li gën ngir jaamoon la ko yow borom bi subhaanahu wa loolu raay rëccu waaw loolu laay rëccu mooy ni ma la waroon a jaamoo dëgg dëgg dëgg dëgg gis naa ne manoon naa gënoon a def lu gënoon rafet li ma def hein bu ko defee buur yàlla day kontaan ci jaam bopp loolu moo tax sayyidatu Aisha kero radiyallahu ta'ala anha bi nga xam ne dañoo agsi Sarif mu gis ay mbërëgëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko maa yóbbu kii kii ana lan moo la jooyloo ne ko ana lan moo la jooyloo anu fisti ndax dangaa gis say mbërëg mooy moom mu ne ko waaw mu ne ko waa léegi lu lay jooyloo mu ne parce que umra yi nga wax ak sa sa saxaaba yi dégg naa ngay wax ñoom ñu transformer seen aj yi def ko umra te man manumaa def umra ah mu ne ko bul bul am dara loo ci rëccu mooy zaaki shay'un ci lii la dal nii loolu bu dee côté boobu bu ci rëccu dara parce que loolu doxalu yàlla la mooy règle yi la dikkal loolu bu ci am dara lu ci loo ciy rëccu wala loo yaakaar ne dara manqué na la dara raw la zaaki shay'un katabahu Allahu ala banati adam ne ko loolu lii la dal muy ay alxaydu di mbërëg mbir la moo xam ne buur yàlla moo ko dogal ci doomu maam aadama ya yu jigéen yi alayhimus alayhi salaatu wassalaam neewu ko bàyyi sa jooy yi lu tax ngay jooy non xam na ne lu baax la def le fait que chantier rëcc la waaw ngay jooy ndax loolu ah wala loo xam ne mënoon nga koo gën a def nu mu gënoon a rafete mu rëcc la ci wàllu sa diggante sa borom ngay rëccu ngir loolu loolu loolu loolu ak mbaax la loolu mooy comme law bi yonent bi alei salaatu salaam wax nii waaw xam nga ne loolu mënu ubbi tu vois clairement que mooy man buur yàlla en tant que sa jaam reconnaître naa ne mbir mi de mënoon naa koo defe lu gën a rafet comme ni ma def waaye wax nañ ne fii nii yonent bi alayhi salaam le Hanafiya yi wax te loolu mooy li gën a dëgër que law bii fii nii du law boobu de fii nii mooy ngir dalal xelu saxaaba yi radiyallahu kese la woon sinon borom bi subhaanahu wa taala li mu ko tànnal yónnee ko malaaka ne ko salli fi hadhal waadil mubaarak wa qul umratun fi hajja fi hajja loolu moo gën waaw waaye nag comme que bëggul woon comme ni waxoon. muy def lii ñoom ñuy def lii te tamit mbir la moo xam ne comme que ñoom xamuñu ko arab yi xamuñu ko woon waaw ndax après dinañ gis ci yeneen riwaaye yi bi ñenn ñi naan ko ah mais yeneen saa salaam nan lañuy demee Mina bi mu leen nee comme fii ñu tollu ci Safa Marwa bi mu paree ne leen ngeen ngeen ngeen ngeen ah, ah, ah, ngeen ngeen génn ci seen kii bi seen umra ñi ñuy defoon aj na tëndiwuñ xët yu nañ ko transformé am ñu naan ko mais dañuy dem Mina ngir ihlaal aj bu di aj la di di dem ngir aji commencé aj bi fekk ñun suñu pëy yi day day day day mani yu da ciy taq mooy fekk ñu ngi joteeg suñu soxna yi loolu yéeme na yonent saa waaw ne leen waaw kon mooy entre law ak law yi bu dee côté jëf ju baax parce que loolu moo tax yeneen saa salaam li ñu naan yéene euh, li nga xam ne moom ngay dégg ñu naan yéene euh, yéene day day jox nit ki yéene dina jox nit ki daraja joo xam ne day mel ni ku jëf te loolu moom la yeneen sa salaam waxoon keroog bi ñu jógee Tabuk yaa ngi koy fàttale ko bi mu ñëwee ba jege Medina bi ñuy ñibbisi lan la wax saxaaba yi radiyallahu anhum inna salaktum waadiyan wala qata'tum sha'ban illa kaanu ma'akum ah mooy gaa mu ne am na Medina te fekk jóge nañ Tabuk ci tàngoor wek lañ fa ci metti waay kenn dootuñu wax Tabuk gis nañu mu ne am nañu nekk biir Medina ay góor yoo xam ne amul benn xur wu ñu dugg ci suñu trajet suñu suñu voyage bu metti bii walla benn yoon wu ñu xotti benn montagne wala kii yu ñu dugg xur yu ñu dugg jàngoonte faak lu metti lu dul ne ñoom daldi nañ ñuy bokk ñun fay lépp lu ñu am ci suñu dem tabu gi ba ñëwaat lépp luñ ci am ci ñoom dañ koy am te génn ñu Medina saxaaba yi radiyallahu anhum jaaxle ne ko kayfa ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa hum bil madina ne ko waa yonent sallallahu alayhi wa sallam lay nekk te ñoom génnuñ Medina mu ne xabasahumul udhr allahu akbar xabasahumul udhr ngant moo leen téye Medina waaye du leen neex Allah xam nga kooku kon mu ngi rëccu moo tax gis nga ña doon rëccu waaw naan bu ma mënoon a bu doon lii yeneen saa salaam ne leen toog leen ñenn ñi gis nga Badar ñenn ñi euh, mu dëppuloo leen ba muy seddale mu jox leen comme li mu jox ñi mu ñi fekk Badar Seydina Usmaan radiyallahu mu ne ko toogal fii ndax seen soxna dafa feebar ah ba mu ñëwee di séddale lañ jóge Badar mu jox ko mel noonu xam nga ne Seydina Usmaan radiyallahu taala bëggoon naa dem loolu mooy le fait nit ki bu boobaa mu naan neexoon ma dem fa du loolu moo taxoon Uhud saxaaba yi radiyallahu anhum ñi nga xam ne demuñu woon Badar ñu bëggoon lool yonent saa salaam bi mu naan nañu des fii ci dëkk bi daal di def embuscade gars yi kuffaaru Quraysh yi ñoom ñu ne lañ dem parce que dañoo xemmeemoon bi ñu leen bi bi jógee Badar dañu xemmeemoon di rëccu la fekk fekkewuñ Badar waaw loolu mooy law gi nga xam ne. googu wute nag gii muy wax waaw mooy wan sa boroom toroxlu ci sa boroom wan ko ne mooy wan sa boroom ne toroxlu ci kanamam këne lu yiw gii de aka neexoon ma fekke woon ko waaw wala bu doon ne occasion bi ñëwaat na insha allahu taala doon naa ko defe lu gën a ni ma ko defe woon waaw loolu mooy law bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam law an istaqbaltu min amri mastadbar alors que beneen law bi bi nga xam ne la ne taftaxu amalu shaytaan mooy lan amalu shaytaan mooy yow bu la affaire àddina rëccee bu la affaire àddina rëccee nga naan xam nga mooy ñu fi wax sànk sama projet bi nga xam ne de mise en place de mise en œuvre de mise en place d'une d'une micro-entreprise n'a pas été retenu par la xawma chambre des métiers xawma ñan par le tribunal oh pour tout ça il suffisait que ça ay woy bu ma defoon lii kenn du ma rejeter sama examen bi bu ma deful xam nga loolu moom yëpp yëfi àddina kese la mooy loolu après yow mooy dogalu yàlla fan nga koy placer parce que sa law googu mooy dangaa bëggoon lan fenk dogalu yàlla mooy te nag bu boobaa yow manoo convoquer ne man defoon vraiment j'ai fait des efforts ay vraiment j'ai j'ai galéré plus que tout le monde gars yi fii bari nañu am ñoo xam ne ils ont eu leur bac vraiment sama gars yi maa leen gënoon a jàmbaar maa leen gënoon a sonn affaire bi daal bon di yow waxoo ko de mais di xaw a yëg di xaw a kii am sentiment d'injustice bu xew bu boobaa nag buur yàlla yow dalay abaisser dalay rabaisser wàcce la waaw wanle yow la mbir mi ci yow la moo tax yooyu boo boo kiiwee bul convoquer dogal de bul convoquer dogal mukk alors que bu dee lu baax la ah bul convoqué naan non bu bu dee bu dee bu dee bu dee loolu la bul convoqué lii laa bëgg wax say effort bul convoqué say effort naan boo man pourtant j'ai fait des efforts déedéet looy wax convoqué dogal waaw malgré li ma def yépp mais nag mais man maay kan man maay kan ba doomaa war am affaire bi par est-ce que du buur yàlla mooy def lu ko neex te kenn manu ci dara fa'aalun limaa yurid la nan lay nekke jaamam wommatu ba pare foog ne samay effort tax na li yàllay maye ma am ci par mais je suis kiimam wàcc sa ne man ni may def du ma ne defoon na effort de combien de nuits j'ai galéré combien de nuits blanches laa def déedéet doo wax danga naan qadarallahu wa ma sha'a fa'al waaw qadara allahu wa ma sha'a fa'al foofu convoquer dogal bul convoquer mukk sa effort yoo def moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam ne bu lool xewee xam nga looy wax qadara allah buur yàlla daal dogal na wa ma sha'a ta lu ko soob dong nag fa'al lay def waaw bu dee lu baax la lu baax la rëcc bu boobaa bul ne boo buur yàllaa ko dogal déedéet doo convoquer dogal de ah dara nga ñëw di dem jàkka rate julli gi hein nga rate julli gi wala nga rate vendredi bi nga dem sawaay fekk nit ñi dëpp hein est-ce que taxaw naan yàllaa ko dogal déedéet doo wax lool bien sûr yàllaa dogal bu neex beeg bu naqari bi ñaar yépp moo leen dogal mais loolu du teggin ñu naan buur yàllaa dogal ma tardé jàkka wala buur yàllaa dogal ma ma ma ma ma ma lan buur yàllaa dogal bon waaye yow buur yàlla man bëggoon naa laa jaamu ah waaye bon j'ai pas pu parce que quand même man on est à Europa waaye ah. si j'étais au Baol dans mon village natal je pourrais mais là quand même buur yàlla comme si da ngay tuumaal buur yàlla ne moo la teg ci condition yu tax mënoo koo jaam loolu moo catastrophique loolu moo catastrophique mooy bu boobaa. sa gàttañ lu ngay wax ne man la maa taq maa tuuti maa doo dara man la man la en tant que jaam man loolu ngay wax mais doo ñëw naan boo ah. lii daal buur yàlla la moo dogaloon ne dara tey duma julli waxtu jeex na alors que yow bu boobaa buur yàlla na mukk ci yow la ah, ndax yow am na yoo xam ne sa seetaanum télé ma lu la ko tere woon bàyyi nga nekk di seetaan tele ba une naan ax ah waaye jàkka ja def sam xel non jàkka ja bu ma fa demee sawaay ah. yi yow xutba bi waa ji arab lay wax te dégguma arab wala même bu dee sax da koy wax sax ci beneen langue mais sa sa langue nga naan moo wax yow man seen xutba yooyu c'est que damay ennuyé quoi damay toog ba heure boo xam ne bu ma génnee dajeek ñuy ñuy kàbbaat yow nga def loolu kan la mais nga du ci yow la buur yàlla ne yow la ci yow la ndax boo jëloon say matuwaay comme gaa yi nga xam ne rate ko doonoo koon rate doonoo koon kon law yi lool la nit en tant jàmm jaam bu la jëf ju baax rawee danga naan aka neexoon ma bokkoon ci waaw waaw aka neexoon ma bokkoon ci aka neexoon ma bokkoon ci waaw aka neexoon ma bokkoon ci mbooloo moomu waaw waaye bu dee nag ay effort laa def ah <coughs> la ma bëggoon amut bu boobaa nga xam ne mbir yi du say effort mooy paye ah du say effort mooy paye buur yàlla mooy xool ku ko neex mu jox ko lu ko neex yow la neex tey joxu la ko te waxu la bàyyil démissionnel bul defati mais retenter waatal sa chance beneen yoon te tamit buur yàlla lum la fenkal nga xam ne tey li tax joxuma ko moo gën ci man waaw ndax mooy ki xam man xaw ma loolu moo tax al istixaara tànnloo buur yàlla ndax jaam en tant que jaam amul tànniif amul tànn amul amul amul amul amul lu muy tànn waaw fa kayfa ixtiyaaruna nan lañuy tànne ñun te mujjanteelu mbir yi dañoo ump xamuñu mbir yi moo tax yonent bi alei saatu salaam jàngal ñu salaatul istixaara tànnuloo borom bi subhaanahu wa taala waaw mënoon nag ne def naa istixaara affaire ba la nga bëggoon amul nga mer wala di jaan naa man de mbir mi jaaxal na ma istixaara du par force boo ko defee li nga bëgg day am xanaa yow xamoo lu muy tekki ñaari mbir a ngi buur yàlla yow mi xam xaw ma hein yow mi nga xam ne yaay dogal lu ne yow mi xam xaw ma hein yow mi man lépp laa bëgg ñaari mbir a ngi yoo xam ne danaa bëgg mbir mii nga defal bu dee moo gën ci sama diine sama mujjanteelu mbir sama àddina nga defal ma nga defal ma ko bu dee ne gënul loo nga soppil ma ko te defal ma lu gën saa su ne bur yàlla tànnal la lu dul la nga yaakaaroon ne moom ngay am nga am nga nekk fi di kaat man daal seen listixaara gi ñuy wax jaaxal na ma mooy dangaa xamul dara rek xamoo luy listixaaraa tax tànn lool aw nga xam ne buur yàlla li mu tànn ci yaw moo gën kan moo la ne boo amoon bac 2004 doo cartouché boo amoon bac 2015 doo dem sawaay nga bokk ci kenn du la kenn du la fab kenn du la fab nii Cheikh Anta nii fu nii nii nii nii nii nii nii Saint-Louis nii Thiès nii fen ah mais mu fànqal la lool may la ko beneen yoon nga xam ne moo gën ci yow loolu mooy lii yépp al imaanu bil qadar kon jazaakallahu xayran ci gàttal lii lañu ñu mën a wax mooy daal ci tënk nit en tant que jaam bu la mbaax rëccee ñaanal mooy da ngay am benn sentiment ah loolu de moo ko fekkoon lool de moom doon na gën doon na baax bokk doon na baax ci man de ndax bëggoon naa jaamu sama borom ni nga xamante ni noonu la gën waaw waaw waaw ndax ah ñàkk koo def de wala la ma rëcc defaw ma ko na moo waroon de nga wàcc sa bopp bu dee affaire say effort bopp loo def looy ut mu raku la wala dogal bu la dal boo xam ne manoo ci dara nga naan il suffisait ma taxaw nele rek xeeru dënn wi doonul loon dal sama kaw wala doonul woon laal xaw ma sama bëy yi loolu loo ci xam mooy dangay xam ne qadarallahu wa ma sha'a fa'al buur yàllaa dogal te neex lay def lu ko neex lay def lu ko neex lay def kon kon ginnaaw loolu kon loolu mooy <coughs> sa laaj bi <coughs> jëlal nañu presque waxtu wi sax